farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil baabi saani fi razaa'il faslun fil bawaatin. summa idaa maa kasabat amilat shaabatu bil aafaati hattaa afsadat wa kaana daa yukaddiru tawxiida li annahu shirkun fakun rashiida. kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu waxee ci jotaay bi ñu génn. ak beneen jataay bi yi nga xamante ne daal gis nga li muy bari bari bàkkaari biir yi mën nañ ko delloo ci ñetti mbir yoo xam ne ñooy cosaanam waxoon na la bu njëkk bi bi weesu léegi nag muy continuer mu ne summa ginnaaw bi gis nga bés bu bañee jëf jaamu yàlla joo xamante ne nii du yàllay nangu naa bëgg eh, ak nooflaay bu nee ne cam sax nit ka dafa xeex ak bakkanam foofu ne boo ko bañee it dinaa ko def fajar jot na nga naan man laylun tawil iblis di la ci jàppale naan la laylun tawil urqud aywa neexal guddi gu guddi sa kanam te nooy te neex te nugg sa waay mu boo ma ne malgré ça waa ji bañ na day day day jóg <laughs> mu ne thumma idha ma kasabat ginnaaw gi gis nga bu waa ji bañee ba fexe bakkanam la muy bañ mu defloo ko ko mooy fàggu jaamu yàlla joo jëlee wa amilat mu jëf ko nga foog ne bakkan pare na ne je suis vaincu les armes non du rendre de waaw rendre ne bàyyi naa sama jébbal naa sama bopp pare na déedéet lan lay def shaabatu da koy tilimal gàkkal loolu la ñaawal ko bil afaati yàq ko ci ay gàkk-gàkk yum ciy def ca jëf ja muy def waaw te loolu gis nga wax naa la mooy ñoom dañuy jàppalante bakkan bànneex iblis iblis moom mooy mag lu dugg ci jàng bu dul gaa yi nii mobiliser wu leen ay bakkan ak i bànneex ak àddina ak kaayoon ay moyens yu baax lañ ngir moom léegi nag waaye ji comme nga jëf na nee dangay jëf ni julli moo baax na jógal julli waaw baax na demal jàpp jàpp nga xam nga yonent bi saa saa nee na bu waa ji jógee tudd turu yàlla benn ci fas yàgg iblis façon day day waaw mu jóg bu bu jàppee beneen beneen fas ga day bu jullee beneen ba deñ waa nag yeewu nekk nashitan tayyiban nafs waaw mu daal di yeewu nekk koo xam ne ku ku ku ku ku ku am ku ku ku nashit mooy ku nekk actif walla tayyiban nafsi bakkanam daal di teey waaye bu ko deful asbaha xabiisal nafsi kaslaan day nekk koo xam ne mauvaise humeur lay am rek bon li nga xamante ni xabiisal nafsi bon ak bakkan kaslaan ba pare tàyyel mauvaise humeur humeur lay am muy dee mu mer xale bu ko xaw a romb sax mu talaatalam duur la waaw kuy wax ak moom léeg-léeg sax di wax wax joo xam ne waxu jàmm la mu mu jàppe ko lu contraire ndax lan parce que daa jaarul fii ndax ñett yi nga xam ne moom la seytaane fas ci boppam bi moom daal du ci dindi dara tuddul yàlla ba mu yeewoo julliwu jàppul te julliwul léegi nag mu mel noonu moo tax mauvaise humeur yu bari war nañ koo seetaan léegi nag sauf ko iblis lii yonent bi saa saa wax iblis kii bakkan waa ji bu jógee ba tudd yàlla affaire bi de mais buy julli day ñëw yàqal ko day ñëw fexe ko yàqal bakkan bi ci boppam moom mooy fexe bu <laughs> julli ci cag naa ko yóbbuwaat ca nelaw ya naa ko gaawal delluwaat ci lal bi waay waaw ah, gis nga lëndëmagul te yow en général bu xawee leer nii rek dootoo mën a nelaw kon nag gaawalal sa rakk yi quoi non xas naa jóg c'est bon oh sa baaral gi ngay baaral alquran yi non saa bay saa yi xulu wajay awit léegi mooy summa idaa maa kasabat waa ji fàggoo wa amilat ba jëf shaabatu mu gàkkal ko tilimal yëf yàq ko bil aafaati ci ay gàkk-gàkk waaw yoo xam ne bakkana la koy indi buur jaamu yàlla ja nga bayoon ne moom bëggu ko nga fexe force ko si mu fexe xattaa noonu lay topp topp waa ji topp waa ji xattaa ba kera afsadat lay yàq jaamu yàlla jam ko forcé woon waaw mu ne wa kaana gis nga nag lii nag moom bii nag moom yu kaddiru moom day nëxal ak tawxiidaa mooy wéetalu nit jaamu wéetal yàllaay nit ki loolu lay affecté loolee lay attaqué bu boobaata moom lay yàq moom lay nëx nëxal waaw li annahu ndax jëf joo war a jëf ngir yàlla sa bakkan dugal ci ay ngistal déggtal ak yooyu gis sa bopp aaw sa bopp ba tax mu yàqu aafaat yoo yële loolu shirkun la bokkaale la moo tax yonent bi sallallahu alayhi doon ñu mooy tamit ko ashirkal asghar waaw mu ne mooy arrière bàkkaar mooy bokkaale bu ndaw gi mu ne mooy gis tël ak ay mbokkam mi min dégg tël ak aaw sa jëf ak yooyu la waaw loolu lépp loo xam ne ci jaamu yàlla woo war a def ngir yàlla nga teg nee di ko def ngir leneen rek xamal ne loolu bokkaale la moo tax mu ne la annahu shirkun loolu ak bokkaale la de fa kun kon nag nekkal rashida koo xam ne ku jindeeku nga ku jub nga ku tegu ci yoon kon nag gis nga ni bakkan di def bu yàlla ne jaamul yàlla defal ma lii mu ne bul mu ne ma bañ ndax bëgg mu roof laay nga forcer ko ci mu fexe ah yow nga may def léegi nag la ngay def damay fexe yàlla lu tax même mu dee ne ba ngay jóg dañ naan yàllaa tax ma fexe ba yàlla lu tax moo tax noonu la koy toppe shabatu bil afati hatta afsadat te lool gis nga problème bi muy indi moom problème mu tawxiid la waaw kantaa bëri nga xam ne mooy bakkan bu njëkk bi nga xam ne yow yàlla day digal mu ne moom temps maqbula ci boppam la jaamu yàlla boo xam ne bu yàlla nangu lool la bañ loolu moom shatlul ubudiyya mooy nekk jaam boobu lay loolu yu kaddiru loolu lay nëxal ndax yow yaay kan yow jaam nga sa borom digle nga ne defuma bépp esclave bépp jaam boo xam ne son son maître son seigneur dana ko é eh, jógal bayale ma tool wala indil ma lee mu bañ lan moo ko ciy fekk waxuma léegi nii de imaginez dans le dix-huitième siècle dans les bi gars yi les implantations bekkaan d'Amérique nga xam ne bañ fa jàppee suñu maam yi ñenn ci suñu maam yi def leen ay jaam yaakaaroon nga ne kenn ñu ne ko demal indi leen bañ la moo ko ci fekk mais dañ koy fusillé rey bu metti ci biir nit ñi ñépp di ko gis teg ñépp ay jàpp ne daa jaam waaw léegi lan ngay xalaat walillahi masalul a'la borom bi nga xam ne moom jaam yi moomu leen ci noonu ah dalee na bind moom leen mu digal la bakkan ne la maa bañ loolu xam nga ubudiyya sax nekk jaam nangu nekk jaamu yàlla ci boppam loolu ci boppam lay nëxal kantaa bu dee nag dangaa weesu foofu bañ boo ñëwee ci wàllu jëf gi mu ñëw yàqal la jëf joo jële dugal la ci ay ngistal ak aw sa jëf ak yooyu ak naw sa bopp ak ak yoo yële loolu nag moom fan la lay mooy tawxiid la ndax wéetal yàlla borom bi waxoon nañ ko waxati ko bépp jëf boo xam da nga koy jëf di ci bokkaaleek yàlla ak keneen mu bàyyi la ak la ngay jëf sa jëf joo jële kon nag kooku tawxiidu jaam bi lay yàq moom lay nax naxal léegi nag ñetteel bi mu ne summa ida salima minha azzamat lahu fa yujibu fa yajibu muccee ne dara fii toppal nee bakkan yi ngay sonal sa bopp rek sama lii du ci ngistal de du ci déggtal mu mucc étape boobu de waaw summa ida salima ginnaaw gi bu muccee ci lii min haa ca moom azzamat bakkan da koy màggal jëf ji ne ko vraiment nag sincèrement nag doo moroomu gaa yi quoi noo julli malaaka gi nga fi julli masha allah non sawaay sawaay chapeau quoi ah azzamat lahu mu màggal ko ngir moom fa yujibu bihi bu ko defee moom mu yéemu ci li nga xam ne moom la def bu yéemoo nag ca la mu def fa habitat ca saa si mu yàqu voilà jëf dee yàqu waaw jëf ngir ngir yàlla yow en tant que jaam xeeboo li nga def xam ne loo mën a defa def wa maa qadarullah xaqa qadri sona suñu war a waxul lool dëgg-dëgg nit ñi nattuñu te teguñu yàlla dëgg-dëgg fañ ko war a teg lañ nga xam ne noonu lañ war a doxaleen moom ba looloo tax ñu naa la xasanaatul euh, abraari xasanaat bi nga xam ne mooy yi nga xam ne mooy ñu baax ñi nii nii kese yi ñuy def ñi gën a kawe loolu day mel ni lu lu ñaaw ci ñoom ndax dañuy xam ne yàlla ni ñu ko siqal seconde bu ne ñu xam ne gis nga li ñu wees woon yaa une seconde sax loolu matul woon defuñu ko woon ni mu waree ndax lu leen borom bi di ubbee ci moom di leen wan yenn ci ay facettes di leen wan ay xa ay ay réalités yoo xam ne dunduñu ko ci côté borom bi moo tax la ñu jaamu la ñu doon jaamu yàlla laata ñuy xam lii rek xam nañ ne ndeketee yoo ñoom defuñu woon dara. te fi ñu toll tout le temps dem noonu la ñuy dëkk du amul terminus ndax borom bi amul terminus amul fu mu jeex amul déetay yow meloo noonu nga bëgg nag màggal sa bopp di yéemu ci loo def mu ne bakkan ak ko def loo mooy ñetteel étape bi lii moo tax bu ko defee bu muccee ci njëkk yi mu màggalal ko jëf ji mu jëf fa yoon ci bu bihi bu ko defee cam sa di ci di ci di ci yéemu bu mu ko defee nag fa habitat ah, la mu jëfoon yëpp daal di wàdde léegi nag sëriñ bi radiyallahu ta'ala an ko ñett yaa ngi nii wax nañu ko waaw lépp lii bari bari man nga koo delloo ci bakkana bañ jaamu yàlla joo xam ne bu ñuy nangu la fexe jaam bi bu mu ko def bu ko defee bu fexe ah, dëggal ci ay ngistal ki déggtal bu waaju bu duyee foofu nag ba mujj foofu ba mujj foofu ci ñetteel bi mu kare ko foofu ngir mu yéemu ci li mu def xam ne moom grand quelqu'un la du moroomu gaay ah moom daal fulaanun alimun qad ala rijala waaye la joo xam ne man mii daal wax dëgg yàlla moom féete naa kaw nag góor yàlla yi nag bokk naa nag ca ñay sellal ñu mag ña bu ko defee jëf ja daal di màbb daal di yàq wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamun ala al